mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di ubbi baat yi ñu daan ubbee te mooy ñu jiital sant buur yàlla nga xam ne jiitu na ci sant boppam lu njëkk benn aji cant di ko sant di julli ci sunu sang sidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla njëkk julli ci moom door ñu sant ñu julli ci moom di seede ci sunu bopp ne yàlla kenn la amul bokkaale associé wul ak kenn ngir taxawal nguuram di seede itam ne yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaw yàlla la bu yàlla yónni ci ñun jox ko njub jox ko leer ñi ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu maynu ñuy sax di ànd ak yonent bi balaq ngërëmam di jaajëfal Cheikh Abdallah bu baax ci laxdari bi ak kàddu yu am solo yooyu mu tëjee di ñaan borom bi yàlla nañ ko dégg te mën ko jëfe ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu ko waxee di masaw bu baax ak di njaal bu baax suñu mbokk daara yi nga xam ne ñoom la nattu yàlla dal ci seen kaw ci semaine bi yëpp ñu ñu di ko dégg ci rajo bi dara gënul metti loolu waaw ñu ñaanal ko yàlla teggil ko tiis woowu te bañ ko tegaat benn jullit ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ci ngay xamee nag ne senegal moo bare ay naafiq am na saar bu ñuy tuddee suuratul munaafiquun saar boobu jullit yépp waroon nañ ko mokkal ñu firi leen ko nga xam saar bi xam réew mi nga nekk ci ngay xam ne Sénégal li ñu wax ne quatre-vingt-quinze pour cent yépp ay musulman lañ loolu amul quatre-vingt-quatorze pour cent yi ay naafeq lañu cinq pour cent yi yéeféer lañu benn ci des te boo jàngee saar boobu ci nga koy xam ci ngay xam ni yàlla moom rek moo xam nit nee na ci ngay xamee ne ñu ñu jiite ci wàllu gouvernement bi ñëpp ay naafeq lañu ñoom cent pour cent lañ ñëw ne na ci nga xamee ne journaliste yi quatre-vingt-dix-neuf virgule neuf yépp ay naafeq lañu ne na ci ngay xamee ne lu bare ci suñu mbokk ustaas yi sax ay cuune lañu ndax ni ñu leen jëlee rek camoufler leen rek déraaye leen rek jaarale leen fi leen neex ñu topp ci yoon bi di jëm fu kenn xamul parce que pour man am na débat bi nin ko nin ko rulle warul woon demee noonu waaw warul woon demee noonu dara gënu ci metti ba fii nu taxaw di wax sëriñ bi taalibeem yi dee ak doomam mi ngi ci kasu bi ñu téye xëy na loolu leneen la mais loolu kenn mënu ko wax ndax lële mais su fekkente ne am na musiba bu tol noonu bu dal ci ay nit ay sa mbokk jullit taxawaay ba nga ca war a am d'abord xolo bi mu xewee li fa daje li fa daje mbooleem xeetu politiciens yépp daje nañ ña fa daje woon kenn ku ne ci ñoom sa benn loxo ci poos xajul ci daara ji ku ne ci ñoom sa benn loxo bu duggoon sa poos génnaat xajul ci daara ji waaye di nga fa taxaw wax wax wax dem sa yoon après mais dem biñ fa dem taxaw wax luy njëriñam te xam nañ foofu liy problème bi xam nañ ko mais duñ ko saafara kenn ci ñoom xaju fa kenn kenn ci ñoom poosam xajul ci foofu mais taxaw nañu wax ñu filmale nga naqarlu ko dem sa yoon léegi après ay caaxaan la pour man problème bu toll noonu bu amee ku ñëw da ngay saafara jàngoro ji mais du question wax ko pour ñëpp dégg ko rek parce que li xew ñëpp gis nañ ko waaye nag ñu continuer ko noonu rek jël yëpp sëf ko ci yalwaan ba yalwaan ba yalwaan ba waaw su fekkoon taalibe yi dañu dem ñu yalwaani ci mbedd ma taal fa oto jàmbur débat bi mën na jublu ci yalwaan bu ñu demoon di yalwaani ca mbedd ma oto fiir leen c'est normal ñu wax ci yalwaan bi mais ñu tëdd seen kër di nelaw kër ga tàkk ñu ne daara ji na dakk yalwaan mi na dakk parce que dañu tëdd di nelaw kër ga tàkk xaw ma loolu lu mu doon dégg naa benn mbokk mu wax ci rajo bi wax bu am solo dama ko gëj a dégg moo tax tey wallaay bu dul woon ak temps bi waroon lépp am na lépp bu ñu maam daan léebal bu yàgg kumba am ndey ak kumba amul ndey bu dul woon jumaa ji ak temps bi dañuy toog lépp lépp bi ba mu jeex nga xam loolu mooy lan mais lépp yooyu nañ ko dekkalaat waay lu am solo la reer ba pare ñu toog di la léebal kumba am ndey la fi woon ak kumba amul ndey lépp bu ko ëpp solo amul mais boo liiree Sénégal dangay fàttali loolu da da nga yëg ne mag ñi ay xigma la ñu amoon ñoom xigma la leen yàlla may te loolu rek mooy rulle fii nu nekk nii benn waaye ne man dama xamul ndeysaan mu nettali benn histoire bu neex bu gaa yi daan maye njaati gi bi yore woon surgaam ci këram surga bi daan ba yàgg mu takk jabar indi ci kër gi feex boo bëgg dee xam nga dafa am ñu feex mu boole kook jabar ji yëpp yor loolu munu ko wax parce que fii réewu kersa la waaye bëgg na occasion bu mu ko ko waxee te amu ko benn bés ñu reer ba pare mu jaaxaan surga bi nga xam ne am demul ci kër gi ana waaw mais weer wi tey leer gi neex naa mu jóg toog ne ko bu leer gi neexee rek nga ber sa njël nag bu leer gi neexee nga ber waaye loolu lu mu ci uti woon mais bëggoon na waa ji wax mu wax ak moom te waa ji waxul mais loo mën wax mu occasionné foofu loolu moo xew ci daara ji yalwaan mi daanañ ko yëkkati moo tax d'accord ñi ne ci mbedd mi ñuy wax ne ñu defaraat daara yi man loolu duma ci wax sax duñ defaraat daara loolu du débat amul defaraat ñoom xam nañ ne du ñu dof daara ji bu ñu ko bëggee defaraat du nii lañ koy defaraat ak kan moo koy defaraat xanaa du ministre yi ma gis fii gouvernement bi ma gisoon foofu mu taxaw di wax xanaa du ñoo ñooy defar daara ji nga xam ne fatiha bu mokk sax xamuñu yow ku xamul dara ci daara fooy defaree daara nee na nañ ko tëj day wax rek moom xamul ne nguuram gi yàggul day dem bàyyi fi daara ji kooku amul sax werante daara ji buñ koy defar du noonu lañ koy defar ñoom defar daara yitteelu leen d'abord xale yaa ngi ci mbedd mi di yalwaan yi parce que loolu du yoon exploitation la wax wax wax wax am na fi ñu ubbi ay daara du ñu yalwaan mais ñoom lu tax dimbali wuñu ñooñu ñaata nit ñoo jóg volontaire wu jël seen ñaq ubbi daara di ci financé ay millions teg leen ci condition yu baax di fa jàngale alquran hadis yonent bi ci njàngale mu rafet dugal ci sax nasaraan bi di ci fare ay millions mais musuñ ci def seen loxo su fekkoon jubbanti daara rek leen ñor bu ñenn ñu jubbantee daara yi ñu jàppale leen te montant budget bi enseignement lañ wax ak éducation daara dafa éduqué wul wala lan dafa enseigné wul am nañ ci àq d'accord bu ñu waxee ñii organiser wuñu buñ leen ko jox nañ ko jox ñi ñoom ñi organiser seen daara yi dugal ndakaaru gi internat yi macha allah ay xale yi la ñuy defar defar bu rafet mais budget bi bu génnee duñ ko gis kon xam nga ne jubbanti daara bi ñoru leen dañuy wax bu jubbanti ko tamit duñ leen jëriñ daara te olof ne na koo reggalul mënoo ko régler seen dërëm daara ji soxlawu ko ñoom xam nañ ko sax sans ñoom daara ji day dem te loolu dafa yàgg c'est-à-dire bi boo ko xoolee ci xale yi ci mbedd mi rek dangay daanu dafa yomb du loolu depuis ca yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam bañ koy tere mu génn ak alquranam ji ci kaaba gi noonu la continuer Cheikh Umar lan moo te mais Cheikh Oumar daawul yalwaan loo kenn xanaa bi ñu xeexal moom duñ ne yalwaan mee tax maam Serigne Touba bi ñu koy génne fi daawul yalwaan loo kenn xanaa duñ ne yalwaan mee taxoon ñuy xeex diine maam Cheikh Xaaj bi ñuy tëj daaraam ja ca njaar ndi xanaa du yalwaan mee taxoon daawuñu yalwaan di leen jaabanteloo ci bureau ndaar ñuy dem ak a xanaa du yalwaan mee taxoon loolu jéggi na yalwaan yalwaan bi dafa dabaatal après ñu jaaree ko ca rek. ñun nooy bopp ñëpp ñu camoufle leen sa nga ne waaw war nañ ko defaraat kay seen norme ñoom defar bi ñoru leen ñoru leen de li leen ñor du loolu su ko defee nag benn benn jullit yi nga xamante ne xamuñu lu xew te yaroo ci nasaraan bi surtout nag suñu mbokk journaliste yi démb am na ku ma ci dégg Sud FM su ma mënul dugg ba jot ko dina baax kooku dafa mel ni que moom gars yi dañu toog ci diggu xolam lu ko neex lay wax nee na baqraba naasi amul fenn fu yàlla tudd yalwaan mais loolu waxul benn dëgg wa adimu alqaania walmuatara parce que waa masaila la doon jéem a firi wala taxaar mais yàlla dafa tudd yalwaan ci alquran carrément bu ko jàngoon na ko wet wa atimu alqaania walmuatara mais na firi lu aaya boobu yalwaan la yàlla précisé carrément am na ñu ñàkk di jom jom lu ci yéen ñi ngi toog ñu laaj noonu la ñu mel am na ñeneen ñu mënul muñ loolu ñàkk gi taru ñu wër di yalwaan yàlla ne jox leen leen ñoom ñaar ñu a mu ne bàq rabanaa seel xanaa moo ko jàngul kay xaman nañ baax moom émission bi mu fi daan def ci yor yor bi yàq ay ay alquran moo tax ñu jëlee ko fa nu ko neex la ko daan waxee ay mbokk di ko naan ko jubante li ngay def ba ñu xam ne ëpp na ñu jëlee ko fa ñu toog bëgg leen tuddee ay islamologue ñu nekk foofu di wax lu leen neex lu leen neex la ñuy wax ñu koo xam ne ci jàngat bi sànq rek maa ngi koy dégg mu ne voilà war nañ ko li parce que exploitation bi lan mooy exploitation ñoom ñoo ko tuddee ñoom ñoo ko tuddee lool xale bi day jàng mu ne boo demee ci këru diine yi sax d'abord da ngay gis ay daaraa nga fa boo demee Touba boo demee Tivaouane boo demee Kaolack boo demee Ndiassane daara yaa nga fa te yalwaanuñu waa lu tax ñoom daara yooyu defuñ ci seen loxo comme xam ne ne ñoo ñu ngi ci yoon te dañuy soob mboolem sëriñ yooyu ñuy wax yépp amul sëriñ bu ci amul tool ay taalibe di la ko bayal hmm? loolu lan la dimbali nit ñi fi amul tool te ay taalibe duñ ko bay ñeme nañ ci wax xanaa dafa tollu kumba am ndey ak kumba amul ndey moo fi nekk ñoom xamuñu daara ni muy doxee nañ ko bàyyi wala ñu seeti ñu ko xam ñu dénk leen ka waxtaan ci waaye mbir mi du doole moo koy faj ñu koo xam ne benn soxna bii moom la ñu invité ci télé bi kat mu nga muuru ba maara day taali dënnam bi yëpp ngi ci biti nee na diine lay xeexal nee na affaire bi kenn du ko wax moo koy wax parce que moo bokk ci daara boo bokkoon ci daara da nga toog ci biir góor ñi nii sa dënn bi ne ci biti da ngay jigéen maa nga bokk diggante xaw ma koo koy fan fan maa koy wax affaire bi dafa metti lii di yoon yalwaan dafay tax xale bi ñàkk jom ëllëg mais loolu du dëgg ñaata nit a fi yalwaan yalwaan bu bëgg a dee te ñoo la ëpp jom amoo daraja amoo maqaama bu toll ni ñu tàllal la loxo kenn amu ko seen soxla sax doo ko dégg yàlla tere di ci def seen loxo moo tax man daanaa wax ne gouvernement sax dama buggul mu dugal loxoom ci njàngaleem daara man loolu laa gëm jaru ko ñoom daal comme seen yoon nekku ci seen yoon nekku ci mu jeex mais buñ ko ci dugalee conditionné la sonnal la te Sénégal li ma am sax xaaj maa am na solo mooy bu la kenn jaral nga tekki sa sàkket boo mënul takkaatal sa bopp gis nga di defar sa programme sóoraale ci nit ñi jàpp ne ah xanaa su ma ko tàmbalee dinañ ci jàpp musiba dal na la looy def bu ci xool kenn bu ci xaar kenn nattal ba xam ne yow kenn su àdduna yépp wanoon ginnaaw nga doxal ko nga dóor ci soobu boo nattee ba yëg ne diis na ci yow teg ko fa waaye bu ci sóoraale kenn waaye bu nu sóoraale ne genn wàll gi ñu jël ko gouvernement bi def ci loxoom loolu àq la rek bu nuy wax waaye gënul parce que moom li mu yor sax munu ci def loxoom ñaxtu yaa ngi mel ni jàmm fi mu toll nii jàngalekat yi mu yor rek munu leen satisfaire ñaata nit am bac ñaata nit a jàng ba pare bëgg fu ñu nekk te mënu leen fa dugal loolu du yoon attanuñu ko nanu bàyyi nit ñi ñu xool ñoom ci seen bopp nan la ñuy def ba régler loolu mais pour ñu régler ko loolu du débat wu heure bii tey fi ñu ko bëggee ñoom te nañ doxal ba ci kanam ñu seet ba xam loolu dinañ ko réussir munoo nekk du dem waaw du dem su ko defee ñu góor góorluwaat xam ne jullit diineem amul benn yoon bu mu mas sedd ci kaw suuf mësul am mësul am jàng alquran ak bu nasaraan bi ñuy wax mënul doon benn journaliste bi may wax mu nekk Sud dem na biig ba yegg ci ne mënuñu yem budget bi ñuy jël di seddale nee na parce que daara mënu ci bokk parce daara mënul génne ingénieur wallahi alazim ne ko yow génn nga ci l'islam te kat dafay nekk di dóori aayam sax ñu naan dafa jàng Saara mënul génn ingénieur parce que alxuraan rek lay jàngale waa ñu ne ko mais gars yi seen benn diplôme moo ëpp seen mboolem njàng mi yëpp ngeen di def mais ingénieur sax est-ce que ñëpp a koy doon mais xanaa xamoo yabaate moo tax ñu jàng réew mu yëpp tubaab mais loolu du yoon ñoom xam nañ ne ñi jàng tubaab ñoom mënuñu liggéey am na yeneen xeetu liggéey yu fi nekk réew mi lu tax mu nelaw c'est parce que benn liggéey doxul ñëpp ay bureaucrate lañ bëgg a doon loolu daa mën a nekk. dañu bàyyi nit ñi ñu jàng diine am na yeneen i xeeti métier yi fi nekk ba ku jàngul tubaab bokkoo ci réew mi pour lan loolu demul fenn te nag règlement yi ñu tëral ñoom que ñu yoree ko seeni école boo jàngee egg tel ñu bindal la certificat tel ñu bindal li lii jox la ijaasa sañ nga jàngale balaa ngay ubbi école daara nga dem ñu jox la autorisation nga ubbi mais loolu ñoom xëy na tënk na leen mais loolu tënkul diine pour nga xam ne affaire bi boo ko xamul bu ci dugg diine diine autorisation jàngal say xale amu ci de amu ci de waaw ndax loolu buñ ci soobu woon ba yegg ci ñu xam nasaraan sañ nga ko parce que kuy jàngale tam mayoo ko autorisation doo ko fay day bàyyi mais diine soxlawul lool soo xamee ñeenti araf bu la neexee dajaleel fee sa njaboot jàngal leen kenn sañu la ko tere bu jeexee nga bàyyi quel problème bokkuñu li leen tënk kee soxla xaarul kenn salaire kudul yàlla te dañ ko gëmloo benn araf boo xamle bu nekk yiw la léegi boo tënkee ñaari programme yi bokkuñu moo tax bu ñu xamul fu ñuy yem ñu xam mais di nga ci jàngee ne ay naafiq ti lañ iza jaaka almunafiquna qaalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yaalamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu inna almunafiqina la kadibun suñu borom bi gars yi bu ñu daan ñëw naan la nangu nañ sax ne yow yonent yàlla nga waaye nag yàlla ne ko dañuy fen gëmuñu ko man xam naa ne yow yonent nga waaye dañuy kàcc mooy li gars yi di wax rek noo xam nañ ne sax daara baax na waaye nag dafa am yu mu ne dañuy kàcc gëmuñ daara buñ ko gëmoon def ci seen loxo gëmuñu ko taqasu aymaanahum junnatan fa sabilillah nee li ñuy wax noonu di waa di dañuy kàcc seen wax ji moo gën a oyof bant boo wéer ci miir booy laal muy daanu mu ne seen wax ji noonu la mel waaye wa ida raaytahum tujibuka ajzamahum wa in yaqulu tasma li qawlihim ka annahum xusubun musannada nee na boo leen gisee ba ñu taxaw di wax da leen di yéem ci taar ak ci mën a wax ak ci melokaanu jullit wu rafet waaye bu ñu waxee rek nga xam ne duñu ko wane nañ ko noonu la ko toppee noonu la ko toppee ba saar bi jeex na fekku për la ci waxtaane su ko defee yooyu yëpp nag ñu ñaan suñu borom ñu am ci taxawaay boo xam ne taxawaay bu dëgër lay doon daara li koy defar du loolu bo comme ni ko gars yi di waxee sax ci la sëriñ diw génne sëriñ diw ci la génne sëriñ diw ci la génne dañ ñoom tey foofu lañuy daw di uti ñaan waaw lu ñu soxla fa la ñuy daw di uti loolu sax leneen la waaye su fekkente ne boo ne programme mu diine ñu ne ah réew mi nag réewu layig la yoonam nekkul ci dimbali daara financé leen jubbanti leen yoonam nekku ci te bu amee problème sa yoon nekk ci nee nañ ñoom ñoo koy regle ñoom ñoo bëgg regle régler daara yu jubbanti waat ko nee nañ te léegi bu ñu jëmee ci côté boo xam ne dañ fa war a def ñu ne non seen yoon nekk ci parce que la ñuy yore loolu dañ ko war a seetaat su ko defee ñu ñaan suñu borom naa fekk yu mel noonu yàlla ñu ci musal nee na yonent bi euh, sallallahu alayhi wa sallam nee na woon addiinu qad bada garib sa yaudu qariba tumuranke bi mu dikkee woon di ngeen ko gisaat ci mujj jamono waaye fa tuuba lil xuraba nee na buñ ca yéggee yéem naa ñi nangu yëkkati seen loxo bokk ci ñi tumuranke ñooñu nga xam ne lii metti yëpp dina dal ci seen kaw ala kulli xaal su ko defee bu kenn du encouragé benn jullit ne ko demal nga yalwaane waaye ki koy xeex la mu war a xeex daf ko xeexul ñaata kër ngay gis ñu ubbi fii Ndakaar ay jigéen ñuy jaay seen bopp ah ku am autorisation jaay jigéen ay jigéen yuy jaay seen bopp xale yu jaay seen bopp ñu ñu bind kayit légaliser ko ñu sañ ko def te ne nañu daara amul sañ-sañ boobu jaay jigéen lan lay compter ci réew mi lan la fiy jëriñ pour seen bopp la ñoom xam nañ ko saay saay te yi nu yaakaar ne garaaw na am na lu ko gën a garaaw tànku neen bi taalibe bi def bopp neen bi jigéen gi def ko ëpp dama bañ a wax sax leneen li mu ëpp doole loolu mu ëpp doole loolu mais xooluñu ko soo waxee ñu ne tànku neen lay def yéreem yu tilim yi et tout ça yéreem tilim na yow sa jëmm nu mu mel sa jëmm nu mu mel fees dell ak bàkkaar suba ngoon guddeeg bëccëg bàkkaar ak tilim lu gën a fort bopp jigéen ku xam musiba bu mu def ci bopp jigéenu neen ci biti ak tànku neen xam ne yamuñu mais yo ñoom yi metti yàlla mettiwu leen waaye yi xaw déranger tubaab bi nag moom yëpp daanu ko fi jëlee ala kulli xaal xam nañu liggéey ñoom xam ne ñi ci demoon France la leen fa bàyyi woon xam nañu histoire bi de am nañ xeex bi ñu fi tàmbali woon ba mu metti ñu daw tëddi fa ba heure bi ñu door a ñëwaat Senghor bi ñu fi demee ci pab ba mu pini ko ñetti fan mu lànk ne du ko recevoir loolu ñaa ngi koy ko histoire bi bind na ko seeti na pab bi ñetti fanu yàlla mu bañ ne du recevoir Senghor dañ ko ñaanal ba mu jël ko bi mu ko jëlee dana ko yow dama la bopp dere parce que amoo bopp defe woon naa ne Sénégal bi nga ko yoree ba léegi réew ma da ko soppi mu nekk réewu seen diine boobu rek ba bañ ko tudd Senghor na ko mais da nga juum nga juum parce que Sénégal dama fa fekk ay ponkol yoo xam ne diine ba ñu nekk kilifa lañ fa tëdd dañ fa liggéey liggéey boo xam ne dafa am base neexuñu daj waaye dinaa fexe nag ba def leen ay mauvais musulman baatam boobu ci la ko jëlee naa fexe ba ñu doon fuyu faya ma xajamal dund bi te effectivement ci loolu la nekk loolu la nekkoon ba jógee fi bàyyee ko Abdou Diouf Abdou Diouf yëkkati woon na affaire daara fii mu metti alaaji Abdu yuuxu ci mu teg ko fi daw Ablaye Wade ñëwaat na yëkkatiwaat gaa yi yuuxu mu tegaat ko daw Macky sàll ñëw na yëkkatiwaat na ko na continuer mu set ñoom ñëpp ay nenu tubaab lañu benn lañu ñu bàyyi seen caaxaan yi bu fekkee gëmuñu diine ñu bàyyi ñi bëgg a jàmm yàlla dem jàmm ji yàlla ñu bëggee daara ji mel neneen nag nañu dem seeti ñu yore daara ji ñu wax leen ñoom nu programme bi demee ñu bàyyi leen ñoom ñu doxal ko seen bopp mais pas que ñooy toog fële joxe ay directive bon am na daara bu ñu taf sànq fekk leen géejawaay jël leen ci ay biis ñu ne ñu ngi leen di yóbbu ci benn kaasu xaw ma lan mais pourquoi ñu leen di yóbbu foofu ñoom am nañ ci droit seen yaay leen ko jox xale boo gisul yaay te ki ko yore amul ku yore taalibe te ndeyam ak baayam joxula ko mais te daara bi ñu taf sànq foofu daara xewu fa mais gis nañ ko ne nañu mi ngi tàmbali jël ay xale di leen yóbbu mais c'est normal parce que tiit na mu delloo ji ay xaleem amul pas-pas rek waaye toog la waroon def ñu di ko yóbbu ñu jël ko yóbbu leen ci ay seeni foyer la xawma lu mu doon dañ ñàkk fayda yooyu parce que daara da leen a mës a déranger mooy seen wujju nag ala xal yàlla da leen a dénk am-am dénk leen moyen daara yorul alal yorul moyen yorul dara ñu nag yëpp yemale ko fi ñu yem ñoom xaalis bi ñoo ko téye moyen bi ñoo ko yore nangu def dara ci daara defe na day dee pendant lu ëpp cent ans daara di gën a dox nit ñi di ko gën a bëgg te amul benn financement loolu du leen déranger ba tax booy boo ñu dem tëdd nelaw xam ne du sedd te du fay ilaa yow mi diini nag ala kulli xaal yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne toujours dañuy taxaw ci taxawaay boobu bañ leen a may benn bunt ci débat bi ñuy rulle ñu fekk si leen ci ba keroog kenn du leen ci fekk si incha allah yonent suñu borom nee na ci alquran du ñu d'accord ak yéen mukk lu dul da ngeen dem ba fekk leen ci langue bi ñu nekk te mooy ñu tàmbali di installé seeni programme ci yéen ngeen accepté ko nangul leen ko moo tax sëriñ si tëdd di nelaw jàpp naan waa c'est normal xale bi ak ñoom exploitation bi taxu leen a jóg bañ paree ci seen kaw leen jëm ñoom xam nañ ko sax voilà asalaamaaleykum مثل القائل وأطع وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين وهدى للناس ومذكرا للعارفين ومعلما للجاهلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا warzuqna ittibaacahu wa arina albaatila baatilan warzuqna ijtinaabah wa adqilna fi rahmatika min cibaadika alsaalihin wajcalna mimman yastamicuuna alqawla fayatabicuuna ahsanah wa bacd fa ya cibaad allah uusikum bitaqwa allahi wata بتقوى الله تعالى وطاعته قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين قد بدا غريب سيعود قريبا فطوبى للغرباء قال تعالى ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا يغفر الله لنا فيا عباد الله قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركين وفي الحديث عضوا عليها بالنواجس قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنل شفاعة من صلى عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنر في القيامة وجه من أثنى عليه بارك الله لنا ولكم في القرآن, في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم يغفر الله لنا ولكم بسم الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ku gis bon bon rek dugal nga feccli ko waaw ñi ci biti tamit ku gis foo mën a taxaw nga dugg taxaw ci bismillah الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم